Eh, commencé woon nañ umratul Hudaybiya amoon ci Dul ci juróom at mi ci gàddaayu aleyhi salaatu wassalaam gisoon ana kañ la xew gis nañ li imaam alxaakim wax ne tawaataratil axbaaru tawaataratil axbaaru annahu sallallahu alayhi wa sallam lamma halla dhul qa'da amara asxaabahu an ya'tamiru mu ne daanaka nettali yi ñu jële ci alayhi salaatu wassalaam àgg na darajaay mutawaatir mooy loo xam ne mbooloo mu bari moo ko jële ci mbooloo mu bari ñooñu jële ko ci mbooloo mu bari ba ni mi agsee ci ñun ñoo xam ne seenu dëppoo ñoom ñépp di expliquer man da ne mu ne loolu am na ci xabaar bi ne ba nga xamante ne ni ci la Zul Qa'da daldi dugge yonent bi aleyhi salaatu wassalaam dafa digal ñi nga xamante ne ñooy saxaaba mi ngir ñu dem omra ji gisoon nañ kon ne dul qa'da la woon waaye leneen lu ñu gisoon mooy tur bi gisoon nañ ne dafa am ñeenti tur umratul qadiya ak umratul qadaa ak umratul qisaas ak umratul sulxi yooyu yëpp ginoon nañ ko leeral ci jataay bi ñu weesu walillahi alhamdu wal minna tey nag ñu waroon a dugg ci nettali bi waxoon nañ la umratul xudaybiya nag yàggul noonu amaana sax mu jeex tey ci benn fichier bii mu daldi jeex ci benn jataay ndax yi nga xam ne moom lañuy wax ci wàllu umra masala yi jëm ci wàllu umra yooyu dañ duñ ci traîner duñ ci sax yàgg dañ koy citer dañuy citer képp ginnaaw biñ gisee umra yonent bi aleyhi salaatu wassalaam ponki umra arkaanul umrati aywa léegi mu daldi jeex ñu daldi continuer ndax gisoon nañ ko ci zaadul xujaaj ila beytillaahi gënoon nañu yaatal loolu foofu na ko noonu ajam gi aleyhi salaatu wassalaam noonu tamit lañuy doxale ndax defoon nañ ko foofu dinañ gis nan la aje waaye kàntaa dugg ci masalaay aj yi comme niñ dugg ci koor geeg yooyu lool duñu ko def fii ci siira bi ndax def nañu ko am na ay fichier boppam ku ci soxla nga fekk ko archive le du pèlerin au lieu saint de l'islam kon aleyhi wassalaam eh, kon ci dul qa'da la génn di dem di umra ji comme ni ko accords yi waxe woon ak Quraysh keroog nag bi muy génn imaam alxaakim rahmatullah aleyhi mu wax ci al iklil ci liñ doon wax sànk mu continuer na ci phrase boobu dafa continuer ne bi nga xam ne ci la Dul Qa'da tëriw amara asxaabahu an ya'tamiru qadaa umratihim wa an laa yataxallafa minhum axadun shahida al fa xaraju illaa man istashhad illaa man istushhid ah wa xaraja maahu aaxaruun mu'tamiriin loolu la imaam alxaakim wax ci al mu ne bi nga xam ne moom la aleyhi salaatu wassalaam joxe ndigal ne nañ leen dem ngir umra ji ta bu kenn wuute umra gi képp ku fekke woon Xudaybiya nañ ci teew ku fekke woon rekk mooy na nga teew ci umra ji mu ne mu génn ñépp ñu fekkoon Xudaybiya ba mu des ni nga xam ne ngànte leen téye wala ñi nga xam ne dañ leen a faat ci xare yi nga xam ne ak sariya yi amoon loolu la imaam alxaakim raxmatullah alayhi wax mu ne waaye wa xaraja maahu aaxaruuna mu'tamiriin du nag ñi demoon Xudaybiya fekk ñi ci ñi ci doon dund kenn ña ci faatuwul ak ñi ci amul ngànt bu tax manoo voyage yi du ñoom rekk waaye génn na ànd ak ñoom aaxaruuna ñeneen ci jullit ñi radiyallahu anhum mu'tamirina ngir ji daldi ziyaare ji ka'batul musharrafa mu ne fa kaanat iddatuhum fa kaanat iddatuhum siwa nisaa wa as mu ne seen boo ci génnee seen lim boo ci génnee jigéen ñi ak xale yi deux mille lañu woon imaam alxaakim lii mu tudd nii xam nga dañ ne meew lii ngay tudd nii moom fu mu jëlee affaire bi mooy lii imaam al waaqidi moo tudd lii moo tudd lii ndax moom moom riwaayam ci al maghazi na ko noonu la ko imaam al-Bayhaqi indi ci Dalaa'il an-Nubuwwa moo gën a détaillé sauf que bi wérul pour bañ a guddal nag dugg na ci détail moom ci yoon beeg ak buñ àggee yooyu ak lim wax mais bon dafa gudd te loolu wérul amaana dinañ ci tudd lenn kese mooy par exemple lii nii moom moo ko wax kanta imaam ibni isxaaq imaamu ahli siyari wal magaazi raxmatullaahi aleyhi wa nabi muy nettali lii ci boo demee ci siiratu ibni hisham mu reprendral ñu ginnaaw xaybar bi yonent bi aleyhi salaatu salaam dëppee moom imaam ibni isxaaq raxmatullaahi aleyhi mu ne falamma rajaca rasuulullahi min xaybara ila almadina aqaama biha shahray rabiic wa jumaadayni wa rajaban wa shacbaana wa shahra ramadaana wa shawwaala yabcasu fiiha bayna daalika saraayaa summa xaraja fi dilqicda fi shahri alladi saddahu fihi almushrikun mu'tamiran umrata alqadaa makaana umratihi allati sadduhu anha imaam ibn isxaaq raxmatullaahi alayhima mu ne bi nga xam ne ci la aleyhi salaatu wasalaam dëppe jóge xaybar dellu si madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne aqaama biha shahray rabia dafa des ñaari weeru rabia yi muy rabiul awwal ak rabiu thani eh, ndax bul fàtte ne aleyhi salaatu wassalaam ca muharram la génnoon doon dem fan fi nga xam ne mooy Xaybar ba mu dëppee nag ba ñëwaat mu ne mu daldi des Medinatul Munawwara ñaari weeru rabii di rabiul awwal ak rabiul saani wa jumaadayni mooy jumaadal uula ak jumaada saaniya wa rajaban ak rajab wa shaabaana ak li nga xam ne mooy weeru shaabaan wa shahra ramadaana ak weeru ramadaan wa shawaalan ak shawaal weer yi yépp juróom ñetti weer yi yépp mu paase ko fi nga xam ne mooy madinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam mu ne yab'athu fiiha bayna dhalika saraaya bam fa nee nag ci weer yooyu mu nga doon yónni ay sariya comme ni ñu ko gisoon say sariya seydna abu bakr seydna omar seydna bashir ainsi de suite ñoom seydna abdallah ibn ghalib radiallahu taala an iljami yooyu yépp mu yónni ko ci diggante boobu mu ne summa ginnaaw gi xaraja fii dil qa'dati mu génn ci weeru dil qa'da bi fi shahri alladhi saddahu fihi al ci weer wi nga xam ne ci la mushrikuuna Quraysh yi daldi woon dox digganteem ak Kaaba gi mu génn ci Dul Qa'da ci juróom-ñaareelu at mi pour def la mu ne mu'tamiran umratul qadaa alhamdulillah ngir xam ne mooy umratul makaana palaasu umratihi palaasu umraam ga nga xam ne lañ doxoon digganteem ak mu daldi àgg ba ca Kaaba ga muy ca sixième année ca sulhul Hudaybiya umratul Hudaybiya loolu la imaam Ibn Isaaq wax imaam Ibn Hisham rahmatullah alayhi mu ne keroog bi alayhi salaatu wassalaam di génn Medina ngir dem umra ji Makka nee na mu ngi fa bàyyi woon saxaaba bu ñuy wax Uwayf ibn al-Adbat ad-Duwali imaam ibn Hisham ne moom la fa bàyyi woon saxaaba boobu di Uwayf Uwayfu ibnul Adbat ibni Ubayr ibn Nuhayk ibn jazima ibn adi ibn dail ibn dual ibn diyal ibn dual voilà walla mooy addiil liñ naan euh, euh, addiil dañ naan addual yi dañuy addiil yi voilà euh, kon kooku mooy kooku la wax ne moom lañ soo bàyyi woon Uwayf ibn al-Adbat ibn ubayr ibn nuhayk ibn jadima ibn adi ibn diyal ibn diyal moom mi nag euh, euh, euh, mu ngi tuub boroom ibnul kalbi rahmatullah alayhi nee mu ngi dugg ci lislaam amal xudaybiya moo ci sixième année bi ci dul qaada ak moomu atu atu atu Xudaybiya mooy ci juróom-ñaareelu at mi ci gàddaayam bi moom aleyhi salaatu wassalaam imaam ibn al-Kalbi nee raxmatullah aleyhi ci la Uwayf ibn al-Adbat daldi dugge ci lislaam ci la dugge ci lislaam am na sax ñu ne ci at moom mu dugg ci lislaam yonent bi aleyhi salaatu ba muy dem Xudaybiya këne moom nii la bàyyi woon mu daldi koy toogal fële yi medinatul munawwara ala saakiniha afdalu salaatu wassalaam waaye euh, imaam imaam imaam ibn hisham raxmatullaahi alayhi moom nee na ci umratul xuda umratul qadiya keroog bi alayhi salaatu wassalaam di dem ci juróom-ñaareelu at mi ngir umra selon ni ko accord yi waxoon ak waa Quraysh moom imaam Ibn Hishaam mu ne wastaamala ala almadinati Uwayfa bna al adbati adduwali adduwili mu ne moom la tànnoon daldi woon koy bàyyi mu daldi assurer intérim bi moom Uwayf ibn al adbat radiyallahu taala anhu wa ardaa ah kii eh, eh, eh. imaam ibn Isxaaq mu ne rahmatullah yi ndax bon xam nga am na possibilité ndax imaam ibn Isxaaq yoon bi nii moo na umratul kii umratul qadaa bi daanaka boo demee ci siiratu ibn Hishaam deux pages la ci wax deux pages la ci wax ci umra ja après mu tudd bon beneen xew-xew boo xam ne dafa am lien tamit bam nga ne lépp ci trois pages la trois pages ci la def ci la tudd li nga xam ne mooy umratul Hudaybiya moom vraiment duggul ci détails yi ndax dane bi ñu génnee mu ne wa xaraja ma'ahu al muslimuun mimman kaana sudda ma'ahu fi umratihi tilk wa ne mu génn ànd ak moom alayhi salaatu wasalaam jullit ñi ñi nga xam ne ñoom lañ tere woon bloqué woon fële ca Xudaybiya mu génn ànd ak moom nag ci juróom-ñaareelu at mi mu ne fa lamma sami'a bihi ahlu makkata xaraju an waa Makka dégg na yonent bi alayhi salaatu wasalaam kat a ngi ñëw ah ñu génn ñu génn ñu génn pare nag ñuy waxtaan seen biir mu ne wa taxaddasat qurayshun baynaha anna muhammadan sallallahu alayhi wa sallam wa asxaabahu radiyallahu anhum fi usratin wa shidda quraysh di waxtaan seen biir naan seydina muhammad de sallallahu alayhi wa sallam ak saxaabaami de radiyallahu anhum usratin ñu ngi ci mettit ci jamono yu metti lañ ne ñoom seen dëkk ba lañ jóge wa jahdin ak coono wa shidda ak mettit ak i tartar ak i tartar loolu la imaam ibn Isaaq wax léegi bon léegi xoola euh, euh, lii la imaam ibn Isaaq wax imaam ibn Isaaq nag dangay gis ne càllaleen bi dëgërul mooy moom moo ko nettali après li ci tegu dina nettali mais càllaleen boobu dëgërul ndax dane li li tegu ci li muy nettali nii dane fa haddathani man laa attahim nettali na ma koo xam ne duma ko tuumaal an abdillah ibni abbas mu jële ci seydna abdullah ibni abbas euh, radiyallahu taala anhuma kon loolu problème la ndax man laa tehimu comme ñun ñépp ni nga xamante ni noonu lañ ko xame mooy ne mooy dafa nekk wax joo xamante ni fiihi raawin lam yusam kama qaala saaxibul bayquniya mooy wa mubhamun maa fiihi raawin lam yusam te loolu day tax xadiis daif xadiis bi day tax loolu dootul wér voilà léegi léegi nañ taxawe noonu ci riwaay imaam Ibn Ishaq ñu xool li imaam ki imaam al-Waaqidi wax naa leen moom moo gën dugg ci détail mais naka noonu imaam Muusaa ibn ba waaye imaam Muusaa ibn Uqba moom riwaayaa yu nit wërul lan moo tax ndax dafa nekk mursal la ci imaam az-Zuhri la yem imaam az-Zuhri nettali ko euh, te loolu mooy mursal la mooy Musab ibn Uqba huwa thiqa imaam az-Zuhri huwa al-jabal huwa thiqa waaye sauf mooy intermédiaire imaam az-Zuhri lañ xamoon imaam Musab ibn Uqba dafa moom ak imaam al-Waaqidi xaw nañu niroole mais bokkuñu léegi nañ jël imaam Musab ibn Uqba mu ne boo demee ci Dalaa'ilu Nubuwwa boroom Dalaa'ilu Nubuwwa Ahmad ibn al Abu Bakr Seydina Abu Bakr al-Bayhaqi rahmatullah solo soloo na ko ci yoonu imaam Muusa ibn Uqba fa innahu kaana siqa kon imaam Muusa ibn Uqba mu mu jële ci az-Zuhri di Abu Bakr moom it Abu Bakr dàkkantalam imaam az-Zuhri ah, mu ne summa xaraja rasulullah sallallahu alayhi wa sallama min al-aam al-qaabil min aam al-Hudaybiyati mu'tamira fi dhil qa'dati sanata sab'in wa huwa ash-shahru alladhi saddahu al-mushrikuuna 'an al-masjidi al-haraam hatta idha balagha ya'jaja wada'a al-adaata kullaha al-hajafa wal-majaan war-rimaaha wan-nabla wa daxalu bi sila bi silaaxi raakibi suyuuf e, kii imaam Muusa ibn Uqba mu ne imaam az nee na yonent bi alayhi sa salaam daal di génn ca at ma nga xam ne moo topp ci aamul Xudaybiya génn ci Zul Qa'da ci juróom-ñaareelu at bi di gàdd di umra ji mu ne mooy weer wi nga xam ne Zul Qa'da weer wi nga xam ne jiitoon na ci juróom-benneelu at mi mushrikuuna yi dox digganteem ak almasjidul xaraam di jàkka jooj nga xam ne suñu boroom a ko ormaan mu ne mu génn xatta ida balaga yajaja ba ne muy àggee bërëb buñ naan yajaj wadaa al adaata kullaha arme yim yim jëloon yim indi woon mu daldi koy teg foofu laata ñuy agsi ci xaram bi mu ne alxajafa wal majaan mooy bouclier yi mooy xajaf bouclier nga xam ne ci der lañ koy defe amul bant der majaan tamit façon tourse la rek mooy ay bouclier la war rimaaxa ak xeej yi war na ak flèche yi ñu daal di koy teg foofu am kuñ fa bàyyi xam nga di nga ne mais waa Quraysh dañ ne ko woon tegaloon ko ay ay conditions yu mat ne ko boo fi dugg boo fi ñëwee was asilaahu fil fi fi fi fil qurub wala fil qiraab seen kii yi seen jaas yi na nekk ci seen mbar yi doo fi dugg nag ak charte yan tegoon lu dul loolu mais lan moo tax alayhi salaatu salaam di indaale lii ah lan moo tax kon muy indaalee ngànnaay fii te ñu waxoon kon boo ko ëndee doo dëgg doo fi dugg eh, kii ne imaam imaam imaam imaam imaam al ak kii imaam Muusaa ibn Uqba ñii ñoom ñaar dañoo soloo ne ku nekk dafa soloo ne euh, affaire bi mooy yeneen mi alei saatu salaam da koo def ndax lan da doon ragal ke ne waa Quraysh waa Quraysh daal di koy daal di daal di daal seen seen pacte ba bàyyi bañ ñëw yoru yoruñuy ngànnaay ñu dal seen kaw looloo taxoon nag mu daal di def lool moo tax imaam al-Waaqidi moom riwaayaam dane wasaara rasulullah moom moo gën a détaillé mu ne yonent salaatu salaam daal di jóge Medina di dox yu lab bii di def talbiya talbiya mooy lan ida qulta labbayk allahumma labbayk labbayka laa sharika laka labbayk inna alhamda wannicmata laka walmulk laa sharika laka loolu mooy talbiya man qaala labbayk allahumma labbayk huwa yulabbi kon mu ne aleyhi salaatu wassalaam di dox ak jullit ñi moom yonent bi aleyhi salaatu wassalaam yulabbi mu ngay def talbiya wal muslimuuna ma'ahu yulabbuun jullit ñee ngi ànd ak moom tamit di def comme ni muy def di talbiya léegi nag nee na ngànnaay yooyu imaam Muusaa ibn ba tudd léegi imaam az-Zuhri moom da wax sax kat la ko yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon mu gérer ko mu ne wa mada Muhammad ibn Maslama bil xayli ila marri Dhahraan fa yajidu biha nafaran min Qurayshin fa sa'aluu Muhammad ibn Maslama radiyallahu anhu fa qaala haadaa rasuulullahi sallallahu alayhi wa sallam yusabbihu haadal manzila gadan inshaa Allah wa ra'aw silaahan kathiiran ma'a Bashir ibn Sa'd fa xarajuu siraa'an hattaa ataw Qurayshan fa axbaruuhum billadhii ra'aw min as-silaahi wal xayli fa fazi'at Quraysh. imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if mooy sanad yi fi am nii suñu sanad yi ñoom ñépp wéradi même bu dee ne bam des euh, euh, peut-être kii. peut-être peut kii nu mu tudd euh, euh, euh, nu mu tudd ci waay peut-être bu imaam bu imaam al al al al Bayhaqi bi mooy tane moom bu kii bi imaam Muusa ibn ba bi ñu wax sànq ndax eh, bon ndax imaam imaam al al al Bayhaqi soloo na ko ci yoonu imaam Ibn Lahiya mu jaar ci Abil Aswad moom mu jële ko ci Seydina Urwa ibn Zubayr bu mel ni. nettali bi kiy nettali bi am muusam noox boobu mel noonu mais ci Urwa tamit la yem mooy ça ne règle pas mooy affaire bi mursal la waaye mursalun saxiix tuqbalu inda yuqbalu inda eh, eh, eh, inda jamaatin min al ulama même bu dee mursal bon bu dee ma ki ñi nga xam ne ñooy muhaddisuna yi ñoom lépp ci ñoom mursal dañ ci teg ay conditions comme li imaam Shafi'i teg conditions yi waaye boo demee par exemple ci ngir yi euh, quatre madahib yi mooy trois yëpp dañ koy nangu madhabu imaam mooy mursal bu wér imaam euh, Shafi'i imaam euh, Abu Hanifa imaam Malik naka noonu imaam Ahmad même bu dee ne moom dinañuy nettali naan bon ñoom loolu peut-être mais ñi gën a siiw ñu ko dul nangu tañ xam ko mu leer mooy imaam Shafi'i lu dul ci ay conditions condition yoo xam ne yu mu tekk ne ci kaw loolu lay nangoo mursal sinon mursal mooy xadis boo xamante ne ni saxaaba bi kenn tudd ko mooy taalibe bi taalibe saxaaba yi moo ñëw rek nettali loo xam ne jamono yonent bi alayhi salaatu wa la xewoon mooy fekkewu te waxul ci kat la ko jël léegi euh, yaxtaju bihi salaasa al a'immatu salaasa dañ ci sukkandikoo léegi kon peut-être mooy tane yoon imaam ibn lahiya an abil aswad an alhamdulilah urwa ibn zubayr radiyallahu taala an il jamii léegi imaam kon alwaaqidi mu ne yonent mi alayhi salaatu wa salaam daldi kon bi muy talbiya moom jullit ñi talbiya nee na wamada Muhammad ibn Maslam Seydina Muhammad ibn Maslam moom gisoon nañu tarjamaam bu yàgg walilah alhamdu wal minna di dox ak fas yi jiitu ba daal di agsi marra dhahran marra dhahran sor marru dhahran soriwul màkk noonu fa yajidu biha nafaran mu daal di fay fekk benn mbooloo min qurayshin ci waa quraysh kuffaaru quraysh yi fa sa'alu muhammad ibn maslama bi ñu ko gisee ak ay ak ak fas yi mu àndal fa qaala mu ne leen gaa laaj leen ne ko waa lu xew mu ne leen yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu ngi nii dina xëy fii bërëb bii ngeen ne yusabbihu hadha al manzila gadan insha allah fii ma feleen fekk yéen suba ci suba gi fii la koy fekk insha bu soobee suñu boroom subhaanahu wa ni ñu naan noonu ñu gis Bashir ibn Saad mi àndoon ñoom ñii ñu gis ci moom mu yor armée yu bari ak ñi mu ñi mu àndal Seydina Bashir ibn Saad mi ñu gisoon ay kiiwam tarjamaam ak ak ñaari sariya yi ko yonente mi alei saatu salaam yónnoon entre fatxu xaybar ak umratul qadiya moom la alei saatu salaam joxoon arme yu bari fa xaraju siraan bi naka la waa quraysh gis armée yi arme yu bari yi ñu gaaw génn xatta ataw qurayshan ba ni ñuy dikkale quraysh mooy mbooloo moom ci waa quraysh biñ gisee loolu ñu daw dem wax ko seen sang yi fa axbaruhum ñu daal di leen xabaar billadi ra'aw min as-silaahi wal xayli fa fazi'at Quraysh ñu daal di nettali Quraysh ci li nga xam ne moom lañ gis ci ay arme yii arme lourde yu ñu gis yii fas gawar yu taxaw ay fas ay naari góor yu taxaw yoo xam ne naari góoru xare la wal aadiyaati dabaha fal muriyaati qadaha fal mughiraati subaha fa atharna bihi naqaa fa wasatna bihi jamaa moo loolu ay fas la wax fasu xare yi la la la aaya yooyu di wax wala aadiyaati dabaha loolu mooy fas yi la fas yi lay décrire di wax seen ci yëg yooyu léegi ñoom ñu gis fas mel noonu ñu ne ya ñu tiit daw daal di koy wax seen sang yi ci waa Quraysh fa fazi'at ca saase ra Quraysh wa daldi tiit wa qaalu ñu ne wallahi maa axdasnaa xadasan wa inna ala kitaabina wa hudnatina fa fiima yaxzuna muhammadun fi asxaabi ponkali quraysh yi tiit ne wallahi ñu ngi wàcc yàlla maa axdasnaa xadasan ñun de defuñu fi benn forfait on commis on commis mais aucune benn mais mais ñun xottiwuñu accord bi defuñu benn erreur wala lenn loo xamante ni accord bi dañu ko tere woon wa inna bi ala kitaabina wa hunnatina ñun ñu ngi ci kaw la ñu bindoon ci téere bi ca trêve ak suñu loolu ñu ngi ci ba léegi la bindoon accord ya ci lañu ne changé wuñ ci dara kon lan moo tax fa fii ma yazuna muhammadun fi ashaabi mais kon pourquoi ana ci ci kaw lan luy ndayam say luy luy ndayu Seydina Muhammad kon sallallahu alayhi wa sallam ñëw di di ñu di xare ak ñun bokk ànd ak saxaabaam yi ñëw ngir dal suñu yor armée toll nii luy ndayu loolu ana lan lañ def ñun waa Quraysh way ah, mu ne wa nazala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam marra Dhahraan ca suba ga ca waxtu wa Seydina Muhammad ibn Maslama waxoon radiyallahu anhu alayhi salaatu wasalaam daal di agsi daal di agsi marra Dhahraan nee na wa qaddama rasulullahi sallallahu ila batni Ya'jaja xaytu yanzuru ila ansaabil xanam nee na alayhi salaatu wasalaam bi agsee foofu mu jiital nag ne ñu yor arme yi nañ jiitu ba benn xur wu ñu naan Ya'ja ya moom lañ ci sànq ci riwaayu imaam Muusa ibn Uqba bi mu jëlee ci imaam az-Zuhri rahmatullah alayhi mu ne fi nga xam ne boo fa nee da gis da séen xaram bi gis xaram bi nële mais àgguñu fa duñ fa dugg mu dal di leen camper foofu ne nañ nañu dem ba foofu ñu taxaw euh, euh, riwaaye yi mooy li ma doon laaj sànk ne mais yonent ma lay saab-saab loolu gaa Quraysh ne ko boo ko fendee doo fi dugg la xoolal loolu moo tax dugalu ko ci biir xaram bi dugalu ko ci dëkk bi de da koo indi ngir au cas où parce que quand même gis nga yéeféer yi laa laa yarqubuuna fi mu'minin illa wala dhimma ñoom gis nga ay accord nii ak i jul seen yoon newu ci fu ci seen intérêt dañu ñu xotti ko yeneen ci bi nag alayhi salaatu salaam al axdu bil asbaab boo gële nga xam ne moom moom lañu sunnaal nga xam ne mooy kenn tawakkulu ala allah ak tawakkulu ala allah laysa didd al didd al axd bil asbaab kenn wàkkirlu ci yàlla du contraire bañ a jàpp ci sabab yi yonent mi alayhi salaatu salaam loolu la xam mooy na gis nga boo séqee ñoo xam ne ils ne sont pas sûrs yow bu yaboo ngay ngànnaayu di jël ay matuwaay yi war pour ñu bañ mu bañ laa ñu bañ laa bett même accords lii la wax naam je vais respecter les accords à lettre mais bu ma fay dem duma ma jóge de Médine à la Mecque rien jaasi gi nga xam ne moom la voyageur bi yor ngir bu ko dara naree kar no du ma yem ci loolu damay yóbbaale arme de guerre mais du ma dugg comme niñ ma ko waxee du ma fa dugg ak moom du ma fa dugg ak moom mais dinaa ko bàyyi ca biti bàyyi fa ñu ko yor au cas où bu ñëwoon waa Quraysh nar leen boom benn yoon nag ñoo xam ne wóoruñu ndax gis nga yéeféer yi bés bu ñu la fi waxee nii euh, ba nga gëm leen ñu naan la rendrewul rek boo rendre lépp dina kii nga rendre nga gis le contraire li ñu la doon dig euh, loolu nag jikko la joo xam ne du jikko yu du baax waaye da gis jullit ñu bari léegi ñu bari dañoo yor jikko yu mel noonu mooy lépp lu ñu la dig bu ko def bu def jotee du ñu def te lool bokk na ci màndargaay naa fiq yi nga xam ne moom naa lay saab saab doon wax min ayatil munaafiq yam doon tudd wa ida wa'ada axlafa bu la digee dara dalay wor dalay wor dalay wor yonent mi aleyhi salaatu salaam nag comme que gaa yi laa yarqubuuna fi mu'minin illa wala dhimma duñu bàyyi xel mais mais mais dañ dul toppatoo ñoom buñ ko séqee kub jullit ndax lii wa doon accord yaak lii lañu waxoon nag boo naa xool naa ci xool lii non yooyu amu ci fekk seen intérêt ngi dox dañuy fule loolu te loolu ngay gis ko faar yi di def mooy seen intérêt moom seen yoon newu ci bu dee seen intérêt léeg-léeg nag mooy dañ koy fexe mbubboo mbubbal benn mbubb boo xam ne bu légitime la xam nga arme de destruction massive yu Saddam Hussein yi doon wax xam nga la loolu kadib la mooy amul waaye il fallait ça il fallait tuuma ju toll moom ngir nga mën a ngir waaja mën a li nga xam ne mooy li mu bëgg a def jox ko une forme de li de légitimité loo xam ne visage de légitimité buy wax ne lii de mooy tax li muy def légitime na alors que pëndu wëri la rek dara du ci dëgg yeneen mi aleyhi salaatu salaam nag bañ gaay bett ko moo tax mu indi arme lourde ñëw ba bat nu ne dem leen ba bat nu ya nga xam ne daanaka une pierre de la un jet de à distance de jet de pierre de nekk bu ko defee ngeen taxaw foofu mu ne nag waa Quraysh nag biñ gisee loolu baaxet ba'athat Quraysh Mikrazan na Hafs ibn al-Ahnaf fi nafarin min Quraysh Quraysh nag daal di yónni yebal nu mu gën a bii leen xabaar boobu dikkale kene Seydina Muhammad alayhi salaatu wassalaam indi na armée bu rëy ñu jiitu ko te mu ngi ñëw Quraysh tiit yónni seen émissaire ba Mikraz ibn Hafs nga xam ne Hudaybiya bokkoon na ci ñu yónni woon ibn ahnaf fi nafarin ci parmi tant ci benn mbooloo benn délégation min Quraysh ci waa Quraysh moo ne woon chef de délégation bi xatta laquuhu bi batni ya'jaj ñu fekk alayhi salaatu salaam ci xuru ya'jaj mu ne wa rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam fi asxaabihi wal hadiya wassilaax qad talaaxaqu mu ne biñ agsee batni ya'jaj fa lañ fekk alayhi salaatu salaam fekk ña mu yebaloon ne leen ña yoroon arme bi ñoom Seydina Bashir ibn Sa'd arme lourde yi mu daje fa ak ñoom indaale hadaaya yi muy hadiyu yi nga xam ne moom la mooy xar yee gàtt yi ñuy jële Medina di ko indi ngir rendi ko ci Kaaba gi ñoom ñépp waa ko foofu nag leen Mikraz ibn Hafs fekk fa ñu ne yaa Muhammad sallallahu alayhi maa urifta saghiran wala kabiran bil ghadri tadxulu bisilaaxi fi lxaram ala qawmik waqad sharadta lahum an laa tadxula illa bisilaaxi lmusaafir assuyuub assuyuufi fi lqurb gaa yi ne ko ñoom Mikraz ak délégation ak si fekk yonent ci alei satu selaam ba nu ya jay ak arme lourde yeeg hadaay hëd yi ñu ne ko yaa Muhammad ñoom noonu lañ ko doon woowee ñun nag las las naa bi kuffaar ñun du ñuy yéeféer mooy bu ñoom ni ñuy waxe di ko adressé yonent bi aleyhi salaatu salaam loolu yàgg nañ ko wax yaa ayyuhalladhina amanu laa taj'alu du'a an-nabiyyi baynakum ka du'a'i ba'dikum ba'dan qad ya'lamu Allahu alladhina yatasallaluuna minkum liwaazaa kon ñun ñi gëm yàlla waruñ di wooneen yeneen ci lay saar saam comme ni ñuy woowantee suñu biir déedéet huwa fawqa ru'usina wa huwa fawqa ru'usil jami' huwa sayyidu huwa sayyiduna wa rasuluna moo sayyiduna muhammad ibni abdillah alayhi salatu wassalaam ñoom ñëw na ko yaa muhammad ñooy yaa sayyiduna muhammad alayhi salaatu wassalaam maa de xamawuñ la woon saxira bi ngay nekk ndaw du ndaw wala kabiran du càggante bi nga nekkee mag bil ghadri xamewuñ la woon wor de ñoom Mikraz wax ko lool les émissaires de Quraysh xamewuñ la woon wor de yow tadxulu bi silaahi fil xarami ala qawmi yow da dugg ci alxaramul makki néeg bii buur yàlla armal dëkk bii buur yàlla ormal te say ñooñ nekk fi ngeen bokk deret bokk maam bokk ay baay lépp nga ñëw bëgg dugg ñoom ci arm yu toll nii te waqat sharata lahum an la tadxula illa bi silaaxil musaafir alhamdulilah te yow nga daldi woon chartan ay ñoom teg ay condition ca accord ya këne doo dugg lu dul arme Eh, ngànnaayu aji tukki ji ngay yor as bi as fil qurub as ndax badal la illaa bi silaahil musaafir as-suyuufi fil qurub ah këne bu boobaa jaas yi day nekk ci li nga xamante ne mooy seen mbar yi du lool nga waxoon loolu lañ waxante woon ak yow moom lañ ngeen si ñëw fa qaala an fa qaala annabiu sallallahu alayhi wa sallam inni laa udxilu alayhim silah yonent mi aleyi salaatu salaam déglu leen ñu wax ba mu ne Mikraz ak ñum àndaloon inni man laa udxilu dugaluma ngànnaay yi seen biir sama ngànnaay yi nga gis <laughs> ku la ne dama leen di dugal ci biir xaram bi non dugguma dugaluma leen ci biir ca saase fa qaala Mikraz ibn Hafs Mikraz ibn Hafs defoon nañ tarjamaam bu yàgg moom ne hada alladi tu'rafu bi al birru wal wafa thumma raja'a sari'an bi ashaabihi ila Makka Mikraz ibn Hafs radiyallahu anhu ne ko waaw la tuubuloon instant bi hada alladi tu'rafu bi ne ko ah yow di lii lañ la xame hada lii de alladi mooy li nga xam ne tu'rafu lañ la xame bihi yow seydna muhammad lii lañ la mas a xame sallallahu alayhi wa sallam al birru ak mbaax wal ak kóll ak ak sàmm kóllëre matal kóllëre koo joxanteel kóllëre daal di koy matal lii de lañ mas a xam ci yow moo tax bañ gisee ngànnaay jaaxle woon nañu waaye lii ngay wax de këne du de même bu dee moom gën di nii du moom ci biir doo ko dugal ci biir lii lañ la ma a mu gaaw dellu ci waa ahlu Makka mu indi leen compte rendu nag ne leen inna muhammadan sallallahu alayhi laa yadxulu bi silaah wa huwa ala ash-shart alladhi sharata lakum ah. mu ñëw ne waa Makka seydina muhammad de sallallahu alayhi laa yadxulu bi silah du dugg màkk ak arme yi ngeen gis de wa huwa ta moom ala sharti mu nga ca condition charte yam leen tegaloon ngeen tegal ko ko mu ngi ci kaw charte yooyu de léegi nag bi Mikraz ñëwee mu ne fa lamma an jaa Mikrazun Mikraz ibn Hafs bi xabari nabi sallallahu alayhi wa xarajat Qurayshun min makkata ila ru'usil jibaal wa lu makka wa qaalu laa nanzuru ilayhi wala ila asxaabihi léegi ah bi mikras nii wax leen loolu waa màkka nag seen xel dal ñu daal di commencer nag di génn màkka mais buñ ne nee di génn màkka paa ñoom ñépp Quraysh xale yaag jigéen yaag mère yaag paa yaag jeune yaag ñépp liir yi ak ñépp a génn non mooy seen sang yi ak ñi nga xam ne ñoom ñooy nekk ci biti ci seen grand place yeeg yooyu ñu daal di génn jëm fan ila ru'usil jibaali ci boppu montagne yi mooy ci montagne yi waxallu màkka te ñu génn màkka ngir comme laa ko waxoon trois jours lañ lay may bu jotee nga génn nii plus nii moon waqaalu ñu ne ñun moom dañu génn xam nga waroon nañoo toog seen kër yi cloîtré wu seen kër mais ñu ne non ñun moom di nekk ci dëkk bi ak Seydina Muhammad moom sallallahu alayhi wa sallam loolu moom duñu ko def nañ génn totalement bàyyi ko mu def li muy def après na génn xajal ñu nga naan laa nanzuru ilayhi duñu ko xool ñun daal saay duñu fi nekk di ko observer du caagante moom alayhi salaatu wa salaam du caagante wala ila ashaabihi du caagante ne saxaabaami radiyallahu anhu ah mi demee noon nag mu ne fa amara rasulullahi ba léegi ñu ngi ci riwaaye imaam al-Waaqidi eh, rahmatullah alayhi mu ne alayhi salaatu salaam daal di diggale bil hadyi ci hadaaya yi amaamahu ci kanamam gàtt yi ñu fa indoon xatta xubisa bi di tuwaa ba niñ ko indee ba di tuwaa ñu téye leen foofu mu ne nag ginnaaw gi wa xaraja rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa asxaabuhu wa huwa ala naaqatihi alqaswaa wa hum muxdiquuna bihi yulabbuun wa hum mutawashixuuna assuyuuf mu ne nag bi ñu alayhi salaatu wasalaam nag daldi mu génn ànd ak saxaabaa mi ñu jëm Makka mu ngi yéegoon naagaam gi gu jigéen gi moom la wolof naan naaga gëléem gu jigéen la wolof naa naaga bi nga xam ne mooy xaswa naa naaga xam nga ci naaqa la jóge voilà bi nga xam ne moom lañ naan alxaswa mu ne ñoom ñu ngi ko wër ñu ngi def talbiya daldi gàccoo li nga xam ne mooy seen jaas yi mu ne fa lamantaha ila di tuwa ba ni nga xam nag ci la agsi du tuwa fam ne nañ nañ fa gàtt yi hadiyu yi waqafa wa naaqatihi alqaswa walmuslimuuna xawla nee na nag foofu nag la taxawee ci ak naagaam gi nga xam ne mooy alqaswa julli ñi daal di koy wër mu ne summa ginnaaw gi daxala min alsaniyati allati tutlicuhu ala aljaxu ala alxajun ala raaxilatihi alqaswa après mu dugge ci saniya bi nga xam ne mooy fi nga xam ne fa lay gise alxajun bërëb bu siiw la Makka ala rahilati nekk ci kaw waruwaayam alqaswa loolu la imaam ba ni mu jeexe imaam al-Waaqidi daal di gis nga moom moo gën a dugg ci détail yoon bi léegi nag léegi nag bu ñu delloo ci li imaam Ibn Isxaaq imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi imaam Ibn Isxaaq raxmatullaahi alayhi moom fu ñu ko bàyyi woon moom mu ngi doon wax ne Euh, yonent mi alayhi daal di génn daal di génn ngir daal di dem Makka moom gisoon nañ ne mooy duggul woon ci détail yooyu léegi imaam on Ibn Isaaq kon nañ jëlaat fi ñuy xam ne moom lañ yemoon mu ne kon dane woon waa Quraysh falamma sami'a bihi ahlu makkata xaraju anhu bi nga xam ne ci lañ yëg ne aleyhi salaatu wassalaam agsi na mu ngi waaj a dugg Makka xaraju anhu ñu daal di génn Makka ngir xajal ko wa taxaddasat qurayshun baynaha anna muhammadan wa asxaabahu fi usratin wa jahdin wa shidda ñuy waxtaan nag seen biir mooy rumeur yi naan seydina muhammad de boo demee ak saxaabaami radiyallahu fi usratin ngi ciy tartar wa jahdin ak ay metit wa shiddatin ak gu mag imaam ibn isxaaq ne fa xaddatani man laa tahim mu ne fa abbaas mu ne nettali na ma koo xam ne duma ko tuumaal man imaam ibni isaaq an ibni abbaas mu jële ibni abbaas mu jële ci imaam ibni abbaas xam nga wax naa ne ne càllaleen dëgërul mais càllale bi dina am na lu koy appuyer ci ci ci saxi imaamul Buxaari yi dinañ gis ak imaamu Muslim saxiixay ni dinañ gis yenn yi nga xam ne moom lañ jëlee ci imaam Ibn Abbaas nga xam ne ci muttafaqun alayhi la di dëggal li imaam Ibn Isxaaq mu ne Seydina Abdullah Ibn Abbaas kon dañ am na ku ko nettali koo xam ne moom imaam Ibn Isxaaq du ko tuumaal an Abdullah Ibn Abbaas mu jële ci Seydina Abdullah Ibn Abbaas annahu qaala mu ne keroog yéeféer yi bi ñuy génn ngir xajal yonent bi alayhi salaatu wa salaam foofale mu ne saffu lahu inda daari nadwati li yanzuru ilayhi wa ila asxaabi mu ne dañoo raa def ay mooy dañoo dem ci daaru nadwa fakrish kan moo fàttaleku daaru nadwa aywa xaaral ma pause sax daldi leen déglu bismillah pause ma du ngeen wax daarum nadwa kenn fàttale ko daarum nadwa daarum nadwa daarum nadwa waay daarum nadwa xanaa kay ñeme woomaa laaj lan mooy daarum nadwa xanaa loolu de mooy mooy xanaa xanaa dangay déglu muy jaar ci nopp bii di génn fa ca des même bu dee mën naa la may par par mën naa la may que ne mbir mi dafa yàggoon waaye loolu du excuse loolu du ëpp excuse de xamoo fuy daaru na ba Makka la ne ah, loolu kay xam nga ko yow yaa ngi naan baas wax ko nii nga naan la riwaay wax ko <laughs> loolu moom du tontu ko waa <laughs> kii nee la bi yeneen tubaab yi saab saab di dugg si waa Makka la ñoo génn. <laughs> ñu raa def ay raa inda daari nadwati fële daaru nadwa loolu kay xam nga ne màkk la ne loolu kay taxu ma wax <laughs> mais luy daaru nadwa kay moo tax may laaj xanaa eh, yow mee toogu ne waxal eh, daaru nadwa léegi kon am nañu ko ci fàttaliku mais ñu fàttaliku ñépp daaru nadwa mooy fi waa si doon dajaloo moo doon assemblée seen bu doon tey dañ naan mooy seenu assemblée général keroog ba ñuy pexeel yonent bi fexeel yonent bi alayhi salaatu salaam fa lañ daje woon yaa ngi fàttale ko lool ba Iblis ñëwoon fa yoroon forme benn Shaykhun Najdi yaa ngi fàttale ko lool bi Abu Jahlin waxee euh, idem bu diabolique ba Iblis ne ko ar-ra'yu ma rajul <laughs> qaala Iblis li ibliis ibliisul jinni qaala li ibliisil insi alqawlu maa qaala ibliis qaala ibliisul jinni alqawlu maa qaala ibliisul insi daanaka loolu la woon rek mooy ibliis ne gaa yi joxe seen seen kii seeni abi nañ ko tëj ah. seydna muhammad daal niñ koy def sallallahu alayhi wasallam comme que gaayam ee ngi dem te waa yasrib gi dañuy bari doole nañ ko tëj fii Iblis ne loolu du xalaat bu baax yoon nañ abihim doon jaxe saa lu ñu wax nañu ko exile mu ne loolu du xalaat bu baax nañ ko exiler ña ña ko fat ñu mu dem am ci ñoom moom ak làmmiñam wu neex wi da leen di convaincre ñu am doole gis nga fekk leen fii daal di nangu dëkk bi ci yéen te bu boobaa di ngeen xam ne Quraysh dootul am de waaw bousculer leen jële leen fi lay def ba Abu ne man am naa xabaar am na avi boo xam ne gis naa ne lam yaxtur ala baali ahadin minkum rotagul ci xelum kenn ci yéen gaa ne ko aywa yaa abal xakam waxal yaa abal xakam abul xakam ne man li ma gis an naxuda min kulli batnin min butuni quraysh shaban jaldan ma ne jëlin non abu jëlin abu ah, jëlin bokk ji oh dafa yées quoi <laughs> léegi gars yi loolu tax nag ñu ko doon gën a tudde abul xakam mooy moom idée mi jabul yi <laughs> mu ne man li ma gis mooy nañ jël ci tribu bu ne néeg bu ne ci néegu clan Quraysh yi ab jeune boo xam ne bu am doole la ñu jox leen ay armes ñu daldi bàyyi ba muy nelaw ñu dem fekk ko foofu dóorandoo ko dóoru benn góor bu ko defee dereetam tasaaroo ci xabila yi ci ci tribu ci clan Quraysh yépp ay ñoñam nag mënuñoo xeex ak ñépp lenn lañuy man laaj diya laaj ndàmpaay ñu jox leen ndàmpaay mu jeex bu ko defee ñun ñu noppale ko ci iblis kontaan a nag najdiine al qawlu maa qaala ar rajul ar ra'yu maa qaala ar rajul lii mooy xalaat bi lii nag mooy xalaat bi nga xam ne mooy bu baax bi nga xam ne moom lañuy jëfe assassiné ko léegi bu ko defee lool moo gën ay nañ ko tëjëk nañ koy exilé foofu noonu ñu doon dajaloo mooy daarum nag moom laa la tooñ naan mooy conseil de sécurité <laughs> fa ñuy dajalee ngir tooñ dëkk yu néew doole yi ndeysaan te nee nañ kat ci lañ bokk waaye c'est des sans voix ñoom c'est des sans voix léeg-léeg nag ñu ñamal ci kenn ne ko yow membre nga ci non permanant yooyu di tourner ñu koy mosal ñi nga xam ne bokkuñu amuñ veto quoi bokkuñ ci cinq yi am veto ñu ne fa yaakaar ne ñu ngi def dara te defuñ dara defuñ dara defuñ dara voilà léegi kon foofu lañ dem ci daaru nadwa fa lañ dem daal di fay taxaw li yanzuru ilayhi wa ila ashaabihi ngir ñuy xool yonent mi alei satu salaam ak saxaabaam yi ndax comme que gars yi nee nañ bon gars yi day ñii day saay Yasrib guñ jóge Yasrib nga xam ne moos eh, eh, eh, dëkk bu wow la même bu dee bari na tàndarma seen seen air bu baaxul boobu moos ñii ñii sonn lañ sonn ngañ ah, ah, ah. léegi loolu la eh, eh, riwaay imaam ibn Sa'd bi wax xoola imaam ibn li ma lay wax ne ci saxiixay ni boo demee imaam al-Buxaari imaam Muslim rahmatullah alayhim ci sanadu ci riwaay imaam ibn Isxaaq imaam ibn Sa'd imaam ibn Abbaas rahmatullah alayhi mu ne qadima rasulullahi sallallahu alayhi wa sallama wa asxaabuhu fa qaala al-mushrikuuna innahu yaqdamu alaykum wafdun wahanahum hummaa Yathriba gaa yi gaa yi mais gars yi gars yi gars yi euh, graw eh. imaam Seydina Abdullah ibn Abbas nee na keroog yonent mi alei satu salaam bi mu ñëwee di umra si dugg Makka mook saxaaba mi radiyallahu na mushrikuuna yi dañ ne moo innahu yaqdamu aleykum wafdun am gis nga ñii di ñëw jullit ñii di ñëw fii ñoom ñii nii gis nga dégg naa ñu ngi ñëw ñun ci bunt bi ñun nañ génn xajal leen léegi ñuy waxante seen biir naan ñenn ñi di wax ñenn ñi naan moo ay nit lañ yoo xam ne gis nga wahanahum sonal na leen xumaa bi gis nga eeru Yasrib bu baaxul boobu ka xam ne daanaka boo fa xamul ba dem fa dalay dóor benn feebar malaria saay boo mayul fa ngay jaare faatu comme ni mu sonal woon jullit ñi bañ fay door agsi gisoon nañ la Seydina Bilaal doon way ba mu feebaree moom ñoom Seydina Abu Bakar ak radiyallahu anhu ak ñooñu saxaaba yu bari mbir moom sonaloon leen ndax changement de air ngelaw loolu la nga xam ne moo rayoon ñoom saydatu ami moo faatoon saydatu eh, waajiru aleyhi salaatu wassalaam saydna amina léegi eh, ñoom nag ñu ne eer boobu nag eer boobu moo leen mooy leen doya ñii duñu dara yi mu ne ay yooy ay ñu yooya leen di dikkal sonn nañu léegi loolu lañ doon wax <laughs> léegi yonent mi aleyhi salaatu wassalaam nag bi mu yëgee loolu mu ne mu ne fa amarahum nabiyu sallallahu alayhi wasallam an yarmulu mu wax leen nag bi mu yégee lool mu ne leen nañ gaaw mooy presser le pas ba wan gaa yi ne demewul noonu keroog na bi muy dugg ci bi muy dugg foofu bi muy dugg biir Makka imaam ibn Isxaaq nee na dinañ ñëw ci côté bi mu ne wa haddathani Abdullah ibn Abi Bakr mu ne sama sëriñ di abdullah ibn abi bakr moom moo ma nettali man imaam ibn isxaaq mu ne keroog bi aleyhi salaatu wassalaam di dugg fi nga xamante ne mooy màkka anna rasulallahi sallallahu alayhi wasallam xiina daxala makkata fi tilka al umrati daxalaha wa abdullah ibn rawaxa aaxidun bi xitaami naaqatihi yaquul mu ne moom imaam ibn isxaaq Ah. keroog ki ma nettali mooy Abdallah ibn Abi Bakr eh, mooy gis nga càll leen mais imaam at-Tirmidhi daal dina koy solo na ko noon imaam an-Nasa'i rahmatullahi al-jami' mu jaar ci yoonu imaam Abdurrazzaq mu jëla ko ci Ja'far ibn Sulayman an Thabitin an Anas bi ko imaam at solo mu ne wax moom ne xadiisun xasanun gharib xadiis la boo xam ne bu baax la bu tumuranke la naka noon imaam Abdurrazaaq soloo na ko ci Ma'mar mu jëla ko ci imaam az mu jëla ko ci Seydina Anas ci Seydina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala kon dañuy gis ne même bu dee riwaay imaam Ibn bi dafa am rupture mais dëgër na mooy wér na ci yeneeni ndax yeneeni càllale te ak yeneen yoo xam ne boo demee ci sunan imaamu Tirmidi ak Euh, an-Nasaa'i di nga ko fekk rahmatullah ala al mu ne keroog bi muy dugg Seydina Abdallah ibn Rawaha mu ngi jàpp li nga xam ne mooy eh, buum gi ñuy takk gëléem gi gëléemu yonent mi alayhi salaatu salaam ñuy def ci gémmiñ gi mbir man ko wala ci bakkan bi xaw mu ñu koy defati gëléem sax ngir di ko wommat mu ngi ko téye